yal yàlla fay mag ñooñale yal na yàlla taas ci seen barke ya rabbi kon yàlla nee na am na ay doomi aadama yuy jël ay téere di ko bind naan lii moo wàccoon ci yonante diw am na évangile bu ñuy tuddee Luuk am na bu ñu tuddee bu Jean bu Matthieu bu Barnabas lii lépp li yastaru ngir ñu wott li yastaru ngir ñu jënd li yastaru ngir ñu remplacer ñu amee bii ca loolale samanan njëg samanan gànjar saman kopparu addina gi qalilan addina gi nga xam ne lu tuuti kolentaan la fa waylun toskore lahum ñeel na leen bi mi ma euh, la nga xam ne katabat bind na ko ay diim seen loxo ya euh, waylun toskore alkande mujj gu ñaaw lahum ñeel na leen mi ma yegg bu na ngir lañ doon fàggu de waqaalu ñu ngay naan ñoom yahudi ak ñoom nasaraani ak ña topp seen yoon lanta masana déet du ñu laal mukk annaaru safara annaaru safara safara du ñu laal mukk bu ñu dee aljana la ñu jëm ñoom ñooy wax loolu de ñu ne illaa ndare illaa xanaa ay yaaman ay fan maadudatan yu ñu lim mooy fan yooyu ñu jaamoon seen estati boobale mbokk yi estati day ma daganul ak estati bu munti doon ak ko munti tabax estati dafa araam ak ci réew mu munti nekk bu boo waa Arabie saoudite def ko bu yeboo waa Égypte def ko bu yeboo waa Corée def ko bu yeboo université yi gën mag ñu tabax ko lu araam bu ko ñëpp doon defit du tax mu dagan waaye lu dagan bu ko ñëpp bàyyi woon tamit du tax mu mu lew mook lu araam bu ko ñëpp doon def du lew waaye lu lew bu ko ñëpp bàyyi woon du tax mu araam ñoom yahudi ñoom ñooy naan seen yëkk boobu la ñu tabaxoon ci ay or doon ko jaamu fan yi ko doon jaamu fan yooyu dong la leen yàlla di pini ci safara waaye ku ci tuubul woon ba dee ca safara lay beel de sati baaxul yal na yàlla dimbaliñ yaa rabbi xul neel ataxastum ndax da ngeen jàpp indallaay fa yàlla ahdan aw aw aw aw kóllëre ndax da ngeen fasanteeg yàlla kóllëre ci lii ngeen wax déedéet yàlla de bu fasanteeg jaam kóllëre xanaa ci yow lay yàqu waaye du yàqu ci yàlla falan yuxlifallah yàlla day du wuute muk ahdahu dëxlam ba am na moo ndax da ngeen di wax bokk alalaay ci yàlla maa loo xam ne laa ta'lamuna xamuleen ko balaa ahankay man képp koo xam ne kasaba fàggu na sayi'atan lu ñaaw képp ku def lu bon di fen wala di karabaane walla di wor wala di wuruj wa ahaatat ba peeg bi ca moom xati'atuhu njuumteem yooyu ñaaw ñaawteefam yooyu la ngay mooy yàlla doo tuub ngay mooy yàlla doo tuub yaa ngi fen yaa ngi wuruj yaa ngi wor yaa ngi naafeq fa ulaayka ñooñu day bàyyi leen ashaabu naari ñoo di waa safara hum ñooñu day xaaliduuna waaye beel lañu fiyaa ci safara soosu la yàlla nañ ci yàlla musal walladina ña nga xam ne amanu yàlla nag dafa bokk ci waxinam ci alquran a bu waxalee jaam yi nga xam ne dañoo jubadi mu daal di leen njatamal yëngal leen gësam leen ngir ñu dellu si mu wëlbate ko daal di jàkkaarloo jaam yu baax yi bëggal leen bànneexal leen daal di leen sigiriloo sigiri ci wolof mooy bànneex boo xam ne dem nga ba mun a too ko nëbbati moom mooy li olof mooy li arab naan tarab mooy sigiri ci wolof da nga bëgg ba mbëgte ba munoo ko munoo ko nëbbati ku la gis xam ne da ngaa bëgg moo tax yàlla mi ngi bëggal julli di nee na walladina ña nga xam ne amanu waaw gëm nañu yàlla xam ne yàlla mooy ki njëkk amul tàmbali ca cay te yàlla day mooy aji mujj amul jeextal ba faw daa iman abadan euh, maam yi njëkk fi lañ ko fekk sët di mujj fi lañu koy bàyyee mooy kaw mooy suuf mooy kanam mooy gannaaw mooy bët saalum mooy bëj gànnaar waaw yàlla nee na walladina amul ñu gëm yàlla góogale wa amilu saaleer ñuy def lu baax ulaayka ñoo ñele asxaabul jannati ñoo di waa aljana yàlla nañ ci yàlla boole yaa rabbi ñoom day hum ñoom xaaliduna waaye beel lañu fiha ca aljana yooyule aljana boo fa duggee doo feebar doo ragg doo kotom doo ras doo dee aljana boo ci duggee doo tufli amoo ñandaxit doo dem kabine doo dem duus da ngay lekk rek tibb bu ñëw rek moo dàq bu jiitu woon mbokk yi neex na de waaye addina nag booy lekk tibb bu mu ñëw rek moo gën a naqade bi jiitu woon seetlu leen loolu le boo xiifee wallaay boo ñaagee fee boo koy sàqar mi amul dara lu ko gën a neex waaye boo ci wee bañ a bay li ciy tegu mooy tuut xaw naa de dama lekk ba bëgg a dee xam nga ne lu neex nekkatul foofale comme bëgg naa dee tegu na si kon bi maa ngi noonu la aljana nag tibb bu ñëw rek moo dàq bi jiitu woon boo lekk ba regg ah boo giixee rek mu daal di rees buy génn day mel ni lat ko la ñu misk de yaa rabbi yàlla yàlla bu mu doon suñu kumpa yaa rabbi ko mi ri maa ngi noonale wa fàttalekul is jamono ja nga xamee ne axas na jël nañu jàpp nañu jël nañu mi saaxan dëgër laay bani israil xeetu israil xeetu israil yàlla dafa fasante woon nag ñoom ay ay dëxal yàlla dafa loon dëxaloon ay dëxle dëxle yooyu mooy lan nee na laa taabuduna bu leen jaamu illallah bu dul yàlla koo jaamu ko dul yàlla perte nga ku la woon lu dul yàlla nax na la woor na la teg na la ci yoon ngoo xam ne lu la jural jàmm kon yàlla nee na bani israila laa taabuduna illallah loo topp bu dul yàlla bu sa xel demee beddal boo xalaatatee da nga delloor ci lu yàlla la feetal bu njëkk ci réew mi boo gisee école français yi dafay am boo xam ne dafay doon pour garçon yi noonu la de ak pour filles les garçons les filles góor ñu ñooy jàngee fii jigéen ñi jàngee fii ñu dem ba ci kanam ñu ne loolu séparation boobu ñuy def dafay jur boddikoo ko nañu dajale xale yu góor yi jigéen ñi waaye bu yàggul kàccor bi nekk ci Amérique te mooy George Bush ku xas diina buñ ko xasee dara nekku ci te dafa tooñ diinay Seydina Muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam mabbu ay réew jullit mabbu ay juma mabbu ay jàkka kooku du doomu aadama bu baax seetal fan yi mi ngi naan nañu teqale daaray jigéen ñi seen wàll góor ñi seen wàll mën a gis na yàqute moo ëpp ci defaru ci ñoom ñu ngi ëmbalante rek te ci biir école yi lay doon ci campus yi lay doon ci seen duus yi ci seen cabinet yi mu ne nañ leen teqale seetal ba xelam demee ba dal nit a dikkaat ci moom ba mu nitee ba niit rek gisaat na li nga xam ne mooy dëgg ab yàlla bi nu yàlla tërale bu ci nit jaaree jàmm ak salaam waaye ni yàlla tëral bu ko nit bàyyee fitna ak balaa la koy jural kon mbir maa ngi noonale yàlla ne laa ta'buduna bu leen jaamu laa budul yàlla wa bil walidayni ñaari way juri ihsaanan njekk njekk rek sa papa na nga ko màggal na ko réyal nang ko fonk na nga ko sagal sa yaay na ko fonk nang ko bugg nang nga ko yëkkati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na doonte ñaari yéeféer lañu sag yoon seen yéeféer seetal métitu njuréel ëmb juróom-ñeenti weer wala ay weer yu yàlla yu soob yàlla mat tàmbali bopp nekkoon ci kaw tànk jëm ci suuf xam nga lii métit fii la mën a yem nga judd nag mu nàmpal la ci ay weenam ëllëg bu ne fii penku la nga ne ko sow la xam nga ne fayoo ngor defoo lu rafet li ngay dund du diina Seydina Muhammad mos na dajale sahaaba yi mu war mu ne kenn ku nekk li nga yore ci sa taar ci sa doole na nga ko jël sahaaba yi keroog ngànnaay desul ñëpp génn ñu war ci fas di dañal di dañal ba yegg ci benn béréb sallallahu alayhi wa mu ne cëpp daal di wàcc di sëgg di sëgg ba sikkimam daal di laal dënnam sallallahu alayhi wa ndaw daw sikkim bu tedd ba mu ñëwee ba ci benn ndànd foy foy mu daal ne groupe ci suuf am na ñu ne fóon na ko moo tax am ñoo xam ne bu ñu ziyaare jee seen bàyyi ñu fóon bàmmeel ba du bidaa de du bidaa ngeen baal ma ma leeral daral foofale mooy imam Malik ba mu bi radiyallahu taala anhu ba mu bindee téere mboobal te mooy Muwatta ndaw téere bu yéeme téere gu wér gu mel ni téere imam Malik googu la téere gu jafeñ waaye buur bi nekkoon ca Madinatu Salaam jamono jooju la te mooy Bagdad mu woo ko mu ne ko sa téere bi seet naa ko gannaaw alquran gisuma téere bu ko gën a wér kon mboolem téere bu ma gisati kenn yore budul alquran dama koy lakk budul sa téere bi bu alquran passé kaddu yonent bi moo ci tegu imaam Maalik na ko loolu nag du jub li yàlla yónni ci ay yonante téeméeri junni ñaar fukki junni ak ñeenti junni lu toll noonu lay Seydina Muhammad amoon ci ay sahaaba yonante bi am na téeméeri junni sahaaba ñaar fukki junni sahaaba ñeenti junni sahaaba te yonante bi ba mu wàccee liggéey ñu bëri dañoo dellu seen réew kenn ku nekk am nga loo dégg ci yonante bi sama rom dégg ko kon li ma yore rek mooy mooy lépp lu keneen yore te yorul sama bos bi du dara loolu du njub doomi aala munta peeg xam-xam yi moo tax ku baax ki yàlla na yàlla tax ci barkeem di alxaji Malick si jëmm la woon jëmm joo xam ne rongoñu gaynde la seen ko sax yombul waxatuma la di ko fomp walla ah, nee na koo xam ne peegoo tiirey àddina bi boo buggee weddi nee na sa weddi googale mi ngi lay jëmax jëmale la ci alkande man lam yuhit bi jumlati sharia inkaaruhu li mahlakin sharia nee na képp koo xam ne téere yàlla yi téere yi nekk ci addina bi peegoo ko defoo ko ndar képp def ko sa dënn nga jóg nag rek dafa araam bidaa la dafa araam bidaa la di weddi mag ñi rek nee na sa mujj alkane dong la man lam yuhit ku peegul bi jumlati sharia moom alhaji Malik mooy wax de man lam yuhit peegul bi jumlati sharia ci mboolem sharia yàlla yi nee na inkaaruhu weddem gi muy weddi li mahlakin zaria mi ngi koy xacc jëmmale ko ci alkande yàlla nañ ko yàlla fayal ya bi lu mel ni xilaasu zahab ba yonent bi di leer bàyyi ko ba mu dugg bàmmeel te mi ngi ko bind ci loo xam ne motul weer ngay koo xam ne benn licence nga am wala benn maîtrise wala yàlla xam loo am nga bind ñaari dogati kayit di weddi mag ñooñale xam nga ne yaa ngi gàcceel sa bopp kon mbir maa ngi noonu le way jur daal fonk rek yonent bi def noonu la ñu ne ko lii nag lan la mu ne ko ki tax ñu naan Muhammad gannaaw yàlla ki tax ñu naan Muhammad ci ndimbalab yàlla kii ma yàlla jaarale ma ñëw àddina moo tëdd ci suuf si kon yonent yàlla Muhammad ànd ak màggaayam googale defoon na loolale te moom moo taxoon ñu bind ay way juram waaye métiti njureel googale deflante na ak ñoom loola kon na ngeen bàyyi xel ci way jur yi ñett barke yi bu ko doomi aadama amee te dal nelaw sa lépp dafay neex rek koo gis bu sumbee mu sotti bu jéemee mu antu bu tàmbalee mu yegg buy dem ñu gunge ko buy ñëw ñu gàttandu ko bu nekkoon ci biir manding bayit ñu fekk ko foofale xamal ne barke yi baayam la àndal liggéeyal na baayam ba mu gërëm ko ah moom tamit foog góor ñu déglu ko rek waaye koo xam ne fuñ ne tànkam gën a dëgër fuñ ne dafay daanu yàlla gën ko taxawal fuñ ne dana gàccew yàlla gën ko siggil kooku barke yaayam la àndal liggéeyal na yaayam ba mu gërëm ko duñ ko mus a gis mu gàccewu mu képp koo gis dara du xew budul mu teew wala ndawam teew barke sëriñam la àndal lu tee ngeen tudd doom bi diw la ñuy xaar lu tee ngeen takk sëy bi diw la ñuy xaar lu tee ngeen robi néew bi diw la ñuy xaar foog diw boobu ñëw walla ndawam ñëw mu soog a sotti kooku it kilifay diina moo ko ñaanal gërëm na ko kon ñetti barke yi bu ko doomi aadama amee sa lépp mot na yàlla nañ ko yàlla may yaa rabbi lu jafeñ la nag lu jafeñ la moo tax nee na wa bil waalidayni fonk seen ñaari way jur yi waaw ihsaanan ci njekk de njekk njekk rek wa zil mbokk jegañaale yi mbokk jegañaale yi na leen fonk te dimbale leen dëkkandoo l'islam kafewu ko nee donte yéeféer la it yow na nga doxal àq dëkkandoo ca moom yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jóge na ci jàkka ja dugg ci biir kër gi ndeysaan fekk mu ngi yooy lool fekk mi ngi kooñor lool yonte yi mënutoon am yaram koo xam ne yaa ngi yenn yittee mbindeef yëpp ak koo xam ne benn jabaram ak nangami doomam la yore ak koo xam ne yaa ngi gàddu yittey doomi aadama yi doomu la mel ni nit ñi nit kese dana lekk ba regg giix jaaxaan di raay biram naan alhamdulillah nitu yàlla ñemewul def loola lekk be regg te mi ngi xiif ñemewoo ko nit kese ñeme naa nelaw be yandoor waaye nitu yàlla du defar lalam di xaar nelaw nelaw def koy fëkk rek mu delluwaat ci sagoom lii xew na Cherif Moulay Hassan yal na yàlla taas ci barkeem di maamu sëñ bi nee na gane na xaadimu rasul yal na yàlla taas ci barkeem fukki fan nag juróom def na ko foofale waaye gis na ci pujji néeg bi dañ cee takk buum bu demee ba tàmbalee lëndam guddi gi xaaj lool rek nee na xaadimu rasul daal di koy yeew ci boppam yal nañ ko yàlla fayal yaa bi moom Chérif Moulay Hassan bët seen mu laaj ko ne ko Mbàkke lii lan la mu ne ko ku jaam yi yaakaar ñu tëdd nelaw nga tëdd nelaw boobu e, mbir am na mu ne comme doomi aadama la yaram bi deret moo ci daw foog dana yittewoo boppam bu demee ba bugg a jeng jëm ci noflaay bu bi daal di ma biif ma delloo ci sama sago di dañal ba bët set kii ana moo koy jot nee na bu diggi bëccëgee xam naa du ngeen ko mën a gis ndax mbooloo mi dafa bëri kaar-kaar bu diggi bëccëgee buy noppalu dafay teglante tànkam nii xam nga boo tegalantee sa tànk nii doo mën a nelaw ndax dafay rëcc daanuwaat ah ku baax ke di Cheikh Abdul Qadir Jilani yàlla na yàlla taas ci am na téere yu bind ne ñeen fukki at ñii na ñaar fukki at njàpp gi muy jullee gee moom lay jullee njël ndax kii daana nelaw kon buñ ko ne sultaanul awliya wallahi tudde nañ ko lañ ko war a tuddee eh, barakam yàlla na wàcc suñu kaw ci bii weer la gane woon àddina ci fukki fan yeeg juróom eh, kon maa ngi noona la eh, yonte yàlla Muhammad ba mu duggee ci kër gi mi ngi loof lool ba ay faaram mu ngi feeñ ci ron mbubbam li yëram lu na soxna Aysa ne ko a ah, sang bi am na ku la yónnee ndawal de mu ne ko ndawal mu ne ko demal ko de bugg a defal toggal nga xiwlu tuuti ah mu ko nanga nga baril ndox mi ah, mu ne ko loo ci nomm mu ne ah mu ne xam nga booy togg moom foog xet bi di dem hmm? dëkkandoo yi danañ téye xet bi te seen xel danañ ci nekk te sañu maa lekk bàyyi leen mu ne ko bàyyil bu mooy rosi ma tëj cin bi mu ne ko mën ngaa tëj cin bi waaye mënoo tëj bakkani doomi aadama yi mu ne kon benn ndox mi bëri waaye mu bëril ndox mi lool yàpp bu tuuti ndox mu bëree bëri xam nga ne caf ko du fa nekk de ah ba loolu amee ba mu paree mu daal ko sottil ci bool ci ndab yonte yàlla Muhammad daal jël kuddu luus du xam ngeen kuddu luus mooy kuddu bu mag boobale yonte bi génn ak moom daal di mi ngi dendoon nag benn kër yahud yahud moo bon tur mi ngi tuddoon karkas wallahi karkas kay la war a doon mu ne ko karkas mu ne ko lan la Muhammad da ngay woote mu ne ko andil bool mu ne ko ah Muhammad ba ci andi bool ah foo jëlee looy lekk ndax yonent bi daana def semaine du ñu taal cin këram sallallahu alayhi wa sallam Abubakar moo fa doon jaar jël yatam dugal ko ci wos bi xam ngeen wos mooy ñetti xeer yi ñuy teg cin bu fa dugalee yatam teg ko ci lexam bu tàngee mu xam ne sang bi tey am na lu mu laal am na ñam na tuuti bu tàngul mu dem wutal ko tàndarma ak ndox yenn jamono mu am meew yenn jamono du am sallallahu alayhi wa sallam ko to ba waa ji ñëwee mu daal di jël tuuti ci ndawal bi def ko ci bool bi tànk tuuti ci ñeex bi sottil ko yahud bi dugal am cabax teg ci làmmiñam na kaa yoo lii saful moo ko bu safoon du bëri <laughs> bu du bëri te bu bëri loon yow doo ci am sallallahu alayhi wa sallam ah, ci la ne ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullahi wallahi lii am nañu ne fa jaar tuub am na ñu dàq tuubam waaye am na ñu saxal tuubam ma wax ñaar yëpp bu ngeen gis ci téere yi waaw ngeen xam ne junj junj wàccoon na ci kon dëkkandoo sàmm ko lool waaye nga tëdd sa digg kër naan sa doom ah, a sa kër papa diw de dafa mel ni reeruñu te yow ngay reer bay naan denc leen cere bi bu ëllëgee ma daal di ko def ndékki te am na koo xam ne moom reeragul nga añ ba doy le nga ne bàyyi leen di des ñu def njoganal te am na koo wax ne moom añagul am na kuy deñe am na koo xam ne mi ngi dëñe am na koo xam ne ndeysaan génn na njël ndax amul ndékki bu mu jox ay njabootam balaa muy dellu mooy gannaaw gi fekk ñu nelaw ngir andiwaalewul dara kon nañ bàyyi xel ci mbir yi wal ak jirim yi mooy ñi seen papa faatu te dooguñ ay muskallaf waaye bu dee bu dee nag doon na muskallaf nekkatul jirim yaay bu faatoo mooy baayo waaye baay bu faatoo mooy jirim yonte yàlla mel nee na kër gi gën kër julli di mooy kër goo xam ne jirim mi ngi fa ñu ngi koy ormaal waaye kër gi gën a yées ci kër jullit yi mooy kër goo xam ne jirim mi ngi fa ñu ngi koy fitnaal lii suñ suñu société bi tey raar na ci lool na ngeen bàyyi xel li gisoo lii ñu tuddee SOS doon na téeméeru kër ak fanweer dafa mel ni juróom-benn tegu na ca waaye téeméeru kër ak fanweer ëpp na ko te ko defar du jullit de defar na ko ci ay réew waa Autriche la am na SOS bu nekk fii ci kaw la dañ koy xaaj bii dispensaire la bii daara la bii dañ fay yóbbu gone yoo xam ne amul ñu leen yor te kii defar lii du jullit te jullit yaa ngi yore ay milliards jullit yaa ngi ay millions di seetaan seen moromi jullit ana diina googale mbokk yi bu jant sowee nga ne yow jullit nga nga taxaw ci buntu épicerie bi ubbi sa kat kat ñu feesal ko teb ak i firi yaa ngi romb ay këru miskin ñoo xam ne amuñ luñ nar a ndogoo ana benn saako ceeb boo séddale ana benn tonn ceeb boo séddale ana mboq boo joxe ana mburu boo jox doomi aadama yi teeñ na yow kilifay diina nga wala na yow jullit nga yaa ngi woote jëm ci yàlla sa oto ngi ni fees teg ak lekk yu neex nga dugg sa kër tëj yaag sa jabar say doom dong ana diina bi ngay woote moo tax mag ñi bu njëkk buñ jàngee benn faatiya mu aar réew danga gis léegi sëriñ si dañuy dajaloo di wàcce ay téeméeru kaamil du tee yàlla di karwaase rek doowul faatiya ba ñoom la seen ñoom la seen diina wératul yal na yàlla dimbalañ ya bi euh, wal na ngeen bàyyi xel miskin yi waqulu na ngeen di wax lin naa si ñeel doomi aadama yi xusnan jekk de aaya bii ngeen bàyyi ci xel ngir masla boo gisee doome aadama donte du jullit it boo ko rombe ne ko ah, jàmm nga fanaan moom ta mën jàmm nga fanaan waaye nag bul naju bedu la mun a jegeñ gis taaru diina bàyyi ko muy jegeñ boo ko rombe nuyu ko mu ngi bëgg a yëkkati dara am nga oto ne ko dugg ma yóbbal ma yóbbaale la muy gis taaru diina lislaam bu yàggee doo ko woo waaye moom mooy jébbalu ci diina yàlla gi wa qulu na ngeen di wax linnaas ñeel doomi aadama yi xusnan ak njekk waa aqimu salaata na ngeen taxawal waxtu julli na ngeen joxe waxtu julli waatu zakata ngeen di joxe azaka yenn jamono yenn jamono danañu gis ma nekk di firi alquran bi ay yenn waxtu jot génn ma waxtu bi de déedéet dafa am lu ñu tuddee muxtaar am lu ñu tuddee daruri am nañu de xada fay muxtaar dafa yaatu tisbaar daanaka une heure demi rek tisbaar tàmbali na ba nga dem boo nattee sa sa taqandeer nga natt sa jëmm ñu yem fala muxtaaram jeex fala muxtaari tàkkusaan tàmbale boo demee ba sa taqandeer buñ ko nattee muy sa jëmm bu ñaari yoon fala muxtaaram jeexee kon dool ne damay génn waxtu waxtu dafa am kon dégg ngeen wax bi ñu bàyyi ci xel yàlla yàlla dimbale ñu waaqimu salaata na ngeen waxtu julli na ngeen waatu zakata ngeen joxe azaka na ngeen joxe azaka de nag dañ koy génne azaka xar dañ koy génne azaka béy dañ koy génne azaka gëléem dañ koy génne azaka wurus xaalis dañ koy génne azaka waaye lu mel ni ay weñ ay armion yooyu ay përëm xanaa nga ci nga ciy jënd ak njaay nga nekk commerçant bu boobaa ci alal ba nga koy génnee waaye li ñuy génnee ci gànjari mooy xaalis ak or wala suñu xaalisu kayit yi nga xam ne moom moo wuutu xaalis googale dañ koy génne azaka de dañ koy war a génne azaka boo ko génnewul azaka bu yowmal qiyaamate yàlla def ko mooy jaanu ñàngoor mu jël ñaari làmmiñam yooyu la xam nga ne ñàngoor jaan làmmiñam dafa xottee ko doon ñaar gisoo bar mboose noonu la mel walla mbëtt tamit du noon la mel waaw yàlla def sa alal googu yi muy ñàngoor ñàngoor goo xam ne dafa dem ba taaw delenk mel ni bopp ba dafa leel mu jël ñaari làmmiñam catu làmmiñam dugal ko sa biir ñaari paxi bakkani di la ëf tooke rek di la ëf tooke sa doom yaa ngi bànneexu ci alal ga te yaa ko dajale woon ñu ngi lay mbugal sa biir bàmmeel yoo yëgoo ko at ba at ñu wàccel la benn kaamil kaamil boobu du jomb yàlla du ko nangu sax ngir ba ngay dund daawoo ko teewe buggoo ko woon kon boo dee buñu la ko defalee du la jëriñ summa tawallaytum yàlla lii la waxoon bani Israil waaye day ummatu Muhammad nañ ko dinañ ci boole seen bopp de alquran ñëpp lay waxal summa tawallaytum topp ngeen ne waqeet joxe gannaaw summa tawallaytum illaa qalilan dara lu tuuti minkum ci yéen wa antum te mbir ma yéen mu'riduna ngeen di waay du mooyu wa fatleekul is arazna is ba nga xamee ne arazna jël nañu misaaqakum seen dëgër laay yàlla jëloon na seen dëgër laay ana lan la wax bu leen def loola le su ma topp aqratum ngeen saxal loola le ngeen nangu ko wa antum te mbir ma yéen a ngi ni tashonona di waay seede ne lii de yàlla waxoon na ko waaye sànni ngeen ko gannaaw su ma topp antum yéen ha ulaay yéen a ngi nii taqtuluna wa na ngeen di génne fariqan aw sette kum ci yéen min diyaarim seen kër ya tazaharuna ngeen di naddante naddante mooy dimbalante di jàppalante alim ca bil ismi ci bakkaat wal udwaan ak noonoo te yàlla neen bu leen jàppalante ci mooy yàlla bu leen jàppalante ci noonoo yàlla nee woon na bu leen jàppante ay prisonnier waaye wa in yaatukum saa su leen dikkee usaara ay jar jare tufaadu ngeen leen di jot wa huwa loolu muharramun lu araam la ci yéen di ixraajum génne ñooñale afatu'minuna mool ndax da ngeen di gëm bi baalil kitaabi ci lenn ci téere bi wa takfuruna ngeen weddi bi baalin ci lenn li dëpp ak sa bakkan wa na ngeen di weddi bi baalin ci lenn fama jazaaw ana lan mooy fayu man yafalu zalikum wala nga ne fama jazaaw nekkul fayu man yafalu kuy jëf zalikum zalika loolu minkum ci yéen illaa xisun bu lu gecce rek kon fama boobu dàqal ma jazaaw dara nekkul payu man koo xam ne yafalu dana jëf zalika loolu la minkum ci yéen illaa xisun bu dul toroxtaande ak gecc ak mujj gu ñaar fil hayati dunya ci dundu addina gi wa yawmal qiyamati ah bés a ngi ñëw de mooy yawmal qiyamati keroog ñëppay taxaw amul kii sëriñ la amul kii taalibe la amul kii borom xam-xam la amul kii jaahil la yawmal qiyamati ñëppay taxaw am na ñoo xam ne seen jëf dana yaatu ba seen ñaari tànk yi tegu ñii seen jëf dana tuuti ba seen benn tànk mooy taxaw am na ñoo xam ne seen place dana yaatu ba ba ñu mun cee dox da ñaq ba danga gis ku ñaq ba ñaq bi ñëw ci ndiggam am na kuy ñaq ba ñaq bi ñëw ci baatam am na koo xam ne nit jën labee ci biir ndox noon lay labee ci biir ñaqam te dee amatul laa yamutu fiyaa wala yaxyaa ana fan la ñu jëm bés bi mi ngi ñëw ci kanam de bés googale yor na dees na leen delloo ilaa jëm ci ashadil azab mbugal mu gën a tar ma laaw del yàlla bi xaafilin di aji sàggan bi xaafilin di aji ñàkk yëg yàlla nekkul bi xaafilin di aji ñàkk yëg amma taamul ngeen di jëfen li ngeen di ca la ngeen di jëf noona le ulaayika ñooñu ne allazina mooy ña nga xam ne istaraw dañoo wott euh, dañoo jënd alxayaata dunya dundu àddina gi bil axirati ci àllaxira falaa yu xafafu deful oyofal anum ci ñoom al azaw mbugal wala hum du caagan ñoom ñun sorona def leen dimbale gisoo am na ci réewu Amérique fii am na luwaa yuñ tàmbale ne di ko nguurumtu xam ngeen nguurumtu mooy waxi suuf bu feeñagul ci réewu Amérique am na lu ñuy nguurumtu ana lan la nee nañu daal nit ki nekkoon di ku dëgër ku am doole dem ba màgget buy dox ñu koy yëkkati mu ne daal nañu maye loi boo xam ne boo demee ba buggatoo dund na nga dem ñu pikir la rek nga dee tubaab toll na foofu tey bu sa papa màggetee wala sa yaay màgget nga jël ko dem sànni ko ci benn kër goo xam ne ñi nga xam ne mu la tuñ seen bopp da dafa lañ ko fa leen leen di yóbbu te ñun lislaam sa papa nu mu gën a màggetee sa yaay nu mu gën a màggetee nee nañ boo lekkee lekk bu neex bàyyi sa papa wala nga lekk-lekk bu neex bàyyi sa yaay nee nañu xeeti aljana doo ko téye mukk aljannatu taxta aqdamil ummahati aljana boo koy wut ah da ngay wàcc ba maasek suuf danga toroxlu da mokk mokkulu da nga ëffal sa wayjur ci lekk bu neex ci teraanga bu nekk ci siggil ko ci sagal ko yàlla soog laa jox aljana kon bi maa ngi noonale nee na wala xat ci dëgg-dëgg atay naa dikkee woon nañu Muusa yonte yàlla Muusa alayhi salaam alkitaaba téere ba te mooy tawraat waa kafay naa ñu tofal ñu tofal wa xafay naa ñu xeeñal ñu xeeñale min ba at yi gannaaw bi Musaa demee bi rusuli ay yonant ñu tofal ay yonant yonant yi dañoo bëri qualité am na yonant yoo xam ne dañoo dikk li ñu tuddee sharia la ñu andi tashriya yonent yàlla Musaa a andi woon na ko moo te li ëpp ci yonent yi ñëw ci gannaawam dañ doon ay ay mujaddid lañ dañ doon beesal kon am na koo xam ne risalatu tashri' la andi dafa ñëw ngir ne lii dagan na lii daganul lii baax na lii baaxul Musa loolu la andi woon Muhammad loolu la andi sallallahu alayhi wasallam moo tax yonent yi bëri ñoo gannaaw Musa ay mujj ay risaal tajdiid lañ yore dañoo ñoo dañoo ñëw di di beesal lan la Isa waxoon wali uhilla lakum baad yàlla yebal na ma ngir ma daganal lenn ca la nga xam ne aramoon na ca tawraata te attanu leen ko woon ci yàlla ci mbaaxam mu ñoo oyofal ko ñooñu ay mujaddid lañu am na risaala tarbiya la borom yonant la waaye dafa ñoo ngir dëgëral beneen yonant mooy naka Muusa ak Haaruna loolu moo doon seen diggante kon dégg nañ ko wa atay naa dikkee woon nañu Isa yonte yàlla Isa ibn Maryama doomi Maryama yem ca du fils de Dieu de jàkkaarloo kurwaa bi ci baay bi ci turi doom bi ci turi xel gu sell gi anakan mooy xel gu sell gi bu dee Isa mooy doom yàlla taala an zalika subhanahu rabbil izzati yàlla jomm na di am doom loom lam yettali saahibatan wala walat yàlla amul soxna waaw yàlla amul doom yàlla amul dendandoo amul kuñ koy gam-gamlel yàlla amul ci luñ koy natt rek mooy yàlla ku dul yàlla du yàlla kon isa ibnu mariama rek la comme amul baay te doomu yoon la ñu ne doomu yàlla la waaw aadama mi amul ndey amul baay doomi kan la kon xawaa mi jóge woon ci aadama di góor ju àndut ak jigéen kon kooku doomu kan la te doom jóge ci ji góor kese moo gën a doon kaawteef doom génn ci jigéen kon Isa bu ñu bëggee yéemu ci na nañu yéemu ci Hawa bu ñu buggee yéemu ci Hawa nañu yéemu ci Seydina Adama alayhi salaam dem nañ ba ñoom catholique yi tey dem nañ ba ñoom chrétien ñu ngi koy bëgg a rafetal ne ne buñ ne doomu yàlla mooy nangam nàngam waaye fexe boobale mbind wéy na mbind wéy na mënatuñ ci dara ñu ngi jéem a formé seen kàddu yi ngir jéem a rafetal baatu yàlla bi def boppam di nit nii lañ koy firé léegi baatu yàlla bi def boppam nit Isa yàlla de Isa Abdullahi la. joxoon nañu isa al bayinaati xam-xam yu leer nañ wa ayat naaw ñu dëgëralee ko bi ruuxil qudusi naa jibril alayhi salaam leer gu sell ga jëmm ju baax ja isa fu mu nekkoon jibril mi ngi ànd ak moom am na yonent yoo xam ne euh, ñoom ñu ngi gis yonent yàlla ñu ngi gis jibril fukki yoon dong seeta yonent yàlla idris nee na ñeent yoon la gis jibril am na ñoo xam ne ñeent fukki yoon lañu ko gis am na ñoo xam ne euh, benn yoon lañ ko gis seen dund seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam téeméeri junni yoon ñaar fukki junni yoon ak ñeenti junni yoon la ko gis ka ulufun xaqadun ulufun kon mbir maa ngi noonu la yàlla na yàlla wala ngaana leeru sayyidina Muhammad suñ kaw ci barkay weeru koor gi ya rabbi yàllaahu yàlla na ne afa kullama ndax bépp jamono joo xam ne jaa akum dikkee ne leen rasulun aw yonant dikkee aw bi maa ci loo ne laa taxawaa waaw du ko du ko du ko bànneexoo du ko neexoo anfusukum seen bakkani istakbartum ngeen sàkkoo ngande ngandelu su ma topp kazabtum ngeen fen lo fariqan aw sette wa taqtuluna ngeen di rey fariqan beneen sette déedéet yonent yàlla Zakariya dañ ko reyoon Yahya dañ ko reyoon Daniel dañ ko reyoon Sha'ya'u ñii ñëpp dañ leen reyoon bani Israël ñoo ko defoon de waqaalu ñu ngay naan xulubuna suñu xol xulfun dafa coccooral wallahi seen xol kay coccoorul mbon rek lañu nekkee bal li fi nekk laanahumullahu yàlla rëbb na leen bi kufrium seen weddiga bi kufrium seen weddiga ah, fa qalilan lu tuuti maa lu tuuti kolentaan yu umna na ah, la ngëm di am ci ñoom lu mel ni ñoom Abdullah ibn Salam ci mi ngi bokkoon ci bani Israël waaye ñu tuuboon ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala ma jaahum ba mu leen dikkee kitaabun téere min indillaay gu bowoo ci yàlla musaddiqun di aji dëggal lima maahum la neex ñoom la yore Ah, wa kaanu nekkoon nañu min xablu jëkkat téere gi di wàcce yas yastaftiwun dañ doon sàkkoo ubbee ala lazina kafaru ca ña weddi ca woon dañ doon sàkkoo laaj yow ngay laaj ñu andi la la nga doon laaj comme fa mu jóge du fanga nga nattoon nga daal di weddi boroomam ñoom dañoo téewoon na Muhammad yahud la war a doon wala Muhammad nasran la war a doon yàlla ñëw def ko arab lii mu di ci ñoom lool waaye Muhammad ëpp na askan Muhammad ëpp na xeet Muhammad ëpp na giit Muhammad ëpp na waaso Muhammad dañ ko yebal ci kullu doomi aadama waaye dañ ko yebal ci mboolem jinne yi falammaa jaa'um ba leen dikkee maa la nga xam ne arafu xam nañ ko te mooy xam ne kii kii yàlla doon wax mooy kii kafaru bi dañ ko daal di weddi kafaru bi dañ ko daal di weddi fa la'natullaahi rëbbab yàlla du deñ muk alal kaafir na ci waaye weddi yooyale bi isama aka ñaaw aka bon la nga xam ne istaraw ñu ngay wottee bii ca loolu la anfusam seen bakkani di ko jëndee an yakfur ñuy weddi bi maa ci la nga xam ne anzalallahu yàlla wàccee na ko bariyan ngir ga fuuy an yunazzilallahu ci yàlla wàccee min fàlli ci ngeneelam ala man yashaaw ci ko ko soob min ibaadi ci ay jaamam ba léegi lii dafay am de diw diw diw diw bokk maak moom waaso kon munu ma ko topp diw naar la munu mu ko topp diw séeréer la du ma julli ci gannaawam diw bambara la diw pël la diw joolaa la diw soose la kullukum min aadama wa aadama min turaabin yéen ñëpp ci aadama ngeen bawoo aadama ci suuf la bawoo kon ngëneel nekkul di ñeel aji weex ci ku ñuul ah du caagan ci ñeel arab ci kaw lakk lakk yeneen lakk yi kon doomi aadama yëpp inna akramakum indallah inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen fa yàlla ah, mooy ki gën ragal yàlla rek ah, kon mbir maa ngi noonu le ah, ala man sha yàlla mooy wàccee ko soob min ci kaw min ibadi ci ay jaamam moo tax fa baaw dellu nañu fa baaw woññeeku nañu woññeeku nañu bi xadabin ànd ak mer ala xadabin waaw ci kaw beneen mer la ñu bëggoon sottiwul te la ñu doon jéem antuwul waaw walil kaafirina aji sax la ñeel yéefiri azabul mbugal muhinan mbugal moo xam ne gu leen di doye di la wa iza qiila ndem waxeef na lahum ñeel leen aminu gëm leen bima anzalallahu ci yàlla li yàlla wàccee ci muhammad xaalu ñu ne nu'minu euh, ñun ñu gëm bima ca la nga xam ne unzila wàcce weef na ko alina ci ñun wa yakfuruna ñuy weddi bima waraaw la nekk ci gannaaw loola le te wal xaq loolu moo di dëgg musaddiqan aji xaañ la ba mu set wecc lima ma'ahum la ànd ak ñoom lañu ñu yor alquran andi na tawraata andi na injil andi na zabur na loo xam ne andiwuñ ko kon alquran mooy téere bi gën a wër saalihun li kulli zamanin wa li kulli makaanin qul neel falima lu tax taqtulu na ngeen di rey anbiya allahi ñe yàlla soloon mbóot min qablu jëkkat muhammad di dikk in kuntum dem nekk ngeen dem nekkoon ngeen mu di way gëm wala xat ci dëgg-dëgg day jaakum dikkee na leen Musa bil bayyinaati ci lu leer nañ mu jëm tuuri naa mu ngeen def ngeen dajale seen wurus yeeg seen xaalis yi daal di ko tëgg mu mel ni aw nag doon aw este estet ngeen koy jaamu su ma topp istarastu ngeen jàpp al ijla yëkk ga al ijla nag wa al la sell ba sell min baat yi gannaaw ba Musa demee wa antum te mbir ma yéen zalimu ne waaye tooñ ngeen xam ngeen yéen a ngi tooñ wa fatlekul is axas naa ba ñu jàppee ba ñu jëlee kom seen dëgër laay wa rafa naa ñu yëkkati fawqakum moomu tiim leen a tuura doj ba yàlla yëx doj ba ba tiimale leen ko ah ñu daal di sujutee seen genn wàllu wet di xoolee seen bët bële doj bi du jomb léegi mu rës daan seen kaw yàlla na nangu ngeen samay ndigal ñu ne waaw ndeke nangu ñu dañoo tiit ñu daal di na nangu nañ ba yàlla teggee seen yàqare ñu wéy ca lañ nekkoon xuzu jàpp leen ma atee naakum lañ leen jox bi quwwatin ànd ak farlu bi quwwatin ànd ak laxasaay bi quwwatin ànd ak dogu bi quwwatin ànd ak doole wasma'u na ngeen déglu déglu goo xam ne dégg déglu dégg la ba yàlla waxeel lii xaalu ca lañ na sami naa dégg nañu waaye lañ ca teg ci jëf mooy wa asay naa mooy nañu yàlla na yàlla musal ci loolu jàng te doo jëfee dégg te doo nangu ushi bu jaxaseef na fii xulubum seen xool ya al ijla seen estati boobu ñu defoon bi kufrim ngir seen weddi ya xul waxal bi sama aka ñaaw aka bon aa aka jéggi dayoo aka aka aka bon loolu ya amrukum la mu leen di digal bii ca loolu imaanukum seen ngëm in kuntum dem nekkoon ngeen mu'minin di way gam xul neel in kaanat ndem nekk na lakum di leen ñeel al daaral axiratu kër àllaaxira ba yéen ñiy jàng arab benn baal ma ma leeralal leen fii dara ci làkk arab gis nga daaru dañ ko ji jigé dañ koy jigeenal da ngay ne haasihi daaru safara dañ koy jigéenal xeex alxarbu dañ koy jigéenal adina dañ koy jigéenal haazil xayaatu dunya wala haazil dunya kon dégg ngeen ko addaaru al axiratu naarullahi al muqadatu nafsu tam dañ koy jigéenal yaa ayata nafsul mutma'innatu kon na ngeen bàyyi xel foofu la dégg ngeen amul mandaka bu yoone lii jigéen la waaye yàgg yàgg jëflante lakk bi ci ngay xamee ne yii jigéen la yii du jigéen yàlla nee na yéen ñi naan yéen ñi naan allaxira ko moom xul waxal in kaana ndem nekk na lakum di leen ñeel addaarul axiratu kër gu mujj ga xaalisatan di aji lew domm indallahi fa yàlla yéen a ko moom min duni naas walis nit ñi fatamannawul mawta kon na ngeen mébét dee in kuntum dem nekk ngeen saadiqin di way dëggal ah dem nekkoon ngeen di way dëggal addina gi këru coono la comme yéen yahud ak nasaraan ne ngeen àllaxira yéen a ko moom seen sañ-sañ moo fay yooyu ah kon tee ngeen mébét rek génn jamono dem na polu ji al aljana yàlla nee na walan yetam walan yatamannawnahu duñ ko mébét abadan be faw duñ ko mébét de duñu mébét dee de ni ñu ragalee dee ñoom yahud wallahi nasaraan ni mu ragale de bu doon jën jumtukaay yi ñu yore ah awa ñoom ñemuñu jaamaarloo face à face corps à corps face à face léeg-léeg duñ ko def mukk taxaw fa leer sànni la sphère lii mooy seen dund wala ñeeta man na ne du ñu mébét dee abadan ba faw bi maa xaddaman ngir la mu jiital ay dim seen jëmm ya ay seen loxo ya wala yàlla alimun aji xam le bi zalimin ci tooñ kat yi wala tajidannahum wallahi da nga leen fekk ak fekk ahrasan naas ñuy gën cee xër ci doomi aadama ala hayatin ci bëgg a ku leen gën a bëgg a dund ñu ngi bàggante diggante hôpital yi rek damay defi bilan benn këndëng ñu jël yóbbu morgue ba dee na semaine bu nekk nga dem ñu seetaat yaram bi weer bu nekk nga dem ñu seetaat yaram bi am na mag ñu baax ñoo xam ne dund nañ ba dee mosu ñoo xam na mooy hôpital te lépp loo xam ne yàlla digaloon na leen ko def nañ ko ko mën a dem hôpital bon na de bu doon bon na du ma ko tabax mukk waaye ñooñale même bu ñuy dox di tëbaka dal ñu dem na dañ leen di defal bilan gëm yàlla bu xasee tàbbi ci xol noppalu nga waaye booy dengi dengi lu yëngu rek nga ne dee dikk na wa min allazina ak ña nga xam ne ashraku bokkaale nañu yawaddu dana ngiiju ahaduhum kenn ci ñoom law yu amaru cey bu mënoon a dund alfa sanatin junni at da nga gis kuy ñaan cey bu mënoon a dund junni at waaye bu dundoon ay junni junni at it wa maa huwa dee lool bi musasi di ko soril minal azabi ci mbugal de di ko dandal ci mbugal déedéet an yu amara ci mu dundoon loolu muy mébét wallaahu yàlla basirun yàlla njàccaar la ba sun yàlla aji gis la bi maa yaamaloon ci lépp lu ñuy jëf de waaw ñu daal ne waaw ñun nag lépp loo xam ne xalaat nañ ko Muhammad daal di ko wax ana kan mooy wax Muhammad suñuy mbir ñu ne ko Jibril day moo di dikk ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla na yàlla fay Jibril kara ba Seydina Muhammad di rañaan ba mu demee ba passé sidratul muntaha ah mu ne ko nag Muhammad yaa ngoog sa borom a ngoog lii lépp yaa tax yàlla bind ko moo tax ah, ku barke de Alhaji Malick si na yàlla taas ci mi ngi naan maa xalaqa rahmaanu shay'an li nafsihi siwaa waa Seydou Mahmoud huwal Habibu nee na yàlla bindul dara ngir boppam déedéet ngir feeñal sagu Seydina Muhammad moo tax mu bind waaye ki mu bind ngir neex na ko mu bind bëgg na ko mu bind kenn dong la mooy xayru xalqillaahi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bañ demee ba yegg sidratul muntaha mu ne ko mën nag fii laa yem musuma passé fii mu ne ko musoo passé fii mu ne ko li mooy ñëw ci suuf yëpp fii laa yem de fii bu ma ko passé tarfata ayin xef danaa mel ni benn cunkóor bu ñu sànni ci safara ni muy seeyee noonu lay seeyee da xam ngeen cunkóor mooy genn fas de waaw mooy mooy kawaru genn mooy cunkóor ah yonte yàlla Muhammad bëgg a départ sallallahu alayhi wa sallam di wuyu yàlla subhanallah mu yem ci jibril ne ko jibril ana lan nga bëgg ma fàggul la ko ci yàlla ana lan nga bëgg ban doléance nga am ma jotal la ko borom bi mu ne ko am ah, Muhammad sallallahu alayhi man leen rek laa bëgg ma yomal qiyaamati yàlla may ma ma tàllal sama bi ci kaw siraat ummatu Muhammad yëpp daal di jàll ñu bañ a yëg coonoy siraat yal nañ ko yàlla fayal yaa rabbi Jibril moo baax moo tax ñu ne man kaana képp ñu ne Jibril day suñu noon la comme moom mooy jottali Muhammad suñuy mbir yàlla na man kaana képp ko xam ne nekk na aduwan di noonu li Jibril la ñeel Seydina Jibril xanaa laam boobu arafu jar la dafa waroon a wàcc ci suuf waaye ci maala yan sarif la bokk maala yan sarif yéen ñi jàng naxu yéen xam loola le mi ngi noonu man kaana aduwan ko képp ko xam nekk na noonu li jibril la di ñëw sayyidina jibril fa innahu naka moom day nazalahu moo ko wàccee moom borom bi ala qalbika mm, ci xol sa ah, loo xam ne rek bi iznillah ci coobere yàlla mu musaddiqan muy aji dëggal li maa bayna yaday la ko jiitu woon maa bayna yaday la nekk ci ñaari ndendam wa hudan alquran googu njub la wa bushra alquran day mbég bëgguwaay la te mbégte la ah, bëgg la waa kon la lil mu'minin ñeel waay gëmi man kaana jëmm joo xam ne nekk na aduwan di noon lillaay ñeel yàlla wa malaykati ak yonanteem yi ah, wa malaykati ak malaykaam yi ah, wa rusulihi ah, ak yonant yi wa jibrila ak jibrila wa mikail fa inna allaha naka yàlla di aduwun dana delloo noone googale dana fayantiku lil kaafir ñeel yéefér yooyu le wala kat ci dëgg-dëgg anzal naa wàcce nañ ilayka jëm ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ayatin ay aya ay tegtal bayinaat yu leer nañ wa maa yag foo déet di weddi bi haa ci alquran illal faasiquna ndare kàccoor yi rek awa hee cey kullama ahadu moo ndax bépp jamono bu ñu dëxlantee ahadan aw dëxle nabaso daal di ko giqi bu ñu demee ba fasanteeg yàlla kóllëre ñu daal di ko giqi giqi mooy daal di ko yàbbi sànni ko fariqun aw sett minum ci ñoom bal li fi nekk ak soom lépp ci doomi aadama yi day laa yu noonu duñu mën a gëm waaw kon ngir maa ngi noonu la waa ñi yàlla tànn ngir ñu gëm Euh, danañ jaar ci siraatul mustaqim wala maa jaam ba mu leen dikkee rasulun aw yonant te mooy sayyidina muhammad min indillaay bawoo ci yàlla musaddiqun daal ji dëggal lima ma'ahum la ànd ak ñoom nabaza la giqee fariqun aw sette min allazina ña ngaa ne uutul kitaaba joxeef na leen téere te mooy yahud ab nasaraan ñu bàyyi alquran ab yàlla bi kitaaballaay téere ab yàlla gi wara azuhurihim seen biti gannaaw ka anno mi ngi mel ni ñoom laa yàlla di wax ana lan lañ topp wa tabawu maatalu shayaatin ala mulki suleymaan ñu topp la nga xam ne seytaane yi moom lañuy nettali ci yonteelu suleymaan loolu mooy lan alayhi salaam suleymaan dafa tere woon njeber du xam ngeen njeber mooy yi gaa yi di def ay laar jël ay geen laxa ci ay morso yu xonq def ci ay pettaaw def ay mbaxana ko mbaxana yu njulli def ci ay teepooy xam ngeen teepooy teepooy ci wolof mooy mbaxana njulli yooyu ñuy jël kii kawar daal di ko def ci digg bi muy mu nekk ci gannaaw ñu def seetu bu ci wàll ndeyjoor def seetu bu ci wàll càmmoñ ñii doon ay ñengokat ñii doon ay luxuskat ñii doon ay mbër yi fecc yore ay sengoor sengoor waxuma sengoor sant de benn buum lay doon bu am pas-pas ñu koy yëkkati nii ci kaw loolu mooy sengoor walla baaxul de leewul dafa xaraam yii lañ yore woon ñoom jinne yi naan Suleymaan lii ci jamono yonteel Souleymane Souleymane tere leen bàyyiwuñu mu jël seen yooyu yëpp daal di sànni ci géej gi ñu daal di nuur génn toxu di ko def feneen Souleymane jàppaat gas suul ñu sulli Souleymane jàpp yëpp nag seen téere yooyu la fi mu toog nga xam ne fa lay yendu di jottali baatu yàlla mu gas foo ba mu xoot mu suul fa seen yooyu yëpp seen pelem sex yàbbi du xam ngeen pelem sex yàbbi mooy dafay doon benn wëñ ñi ñu ci yeew ay galan yu tuuti am ñu koy takk ci seen yeel am ñu koy takk seen i oom loolu mooy pelem sex yàbbi daganul dafa araam Souleymane daal di suul loola la ba yonte yàlla Souleymane génnee àddina nag ñu daal di sulli yooyu la ne gis ngeen Souleymane boo gisee mu tàggatoon doomi aadama yi tàggat jinne yi kondorong yi njuuma yi ci lii la tegu woon nguuram ci lii la ko sosoon ba léegi mi ngi nekk ci biir àddina bi ba tey lu nekk njabar lu nekk la de gisoo li ñuy sànni ñoo ak ñu koy tuddee korte ah? nga tollu Mali daal di sànnin gunóor bi naaw fu mu ko dóor jeex na mu niiri munu ci dara korte dugg na doy na waar lool yi ay xam-xam la yoo xam ne li muy dafay lor waaye duy jëriñ boo ko yore foog nga doon kat boo ko yoree da nga xeex alhamdulillahi rabbil alamin nañu sant yàlla dëkk bi dëkk bu ko bari la woon la xeeti xam-xam yooyu la ay kooma bambara moom la tudde komo da nga toll fële dana toll si boso daal di yuuxu nga toll ci jumaa ji balaa ngay dugg ci kër sëñ bi mu dox sa digganteem ak buntu kër gi te lii nit a ko defar lu mel ni ay fambondi ñu ngi koy dégg kon lii lañ doon wax ñoom lii lañ toppoon wa tabu ñu topp maa tatlu la mu doon jàng ash-shayaatiinu ala mulki Souleymane ci nguuraf Souleymane bi wa maa kafara Souleymane Souleymane de musta weddi yàlla ndeke njabar weddi yàlla la walaakinna shayaatiin wa na shaytaane yi kafaru ñoom ñoo weddi yàlla yu'allimuna an-naasa ñuy jàngal doomi aadama njabar ñu ngi naan njabar yàlla moo ko wàccee ci kaw Haaruta ak Maaruut ñooñu ñan lañ ay ñu ngi bokkoon ci jinne yi ñu ngi bokkoon ci jinne yi naka ñu bokkee ci jinne yi moo tax keroog maa ngi dégg ci benn uh, borom xam-xam uh, yal na ko yàlla dimbale muy naan li ñu naan uh, jinne wala ay kondorom wala yooyu nit mënu ko gis ahan kay lu ñuy gis la de lu ñuy gis la kondorom lu ñuy gis la jinne da koy gis danañ ko gis boo ko wooyee dañ ko gis yenn jamono it mun nga doxee ba dajeek moom boo àndut ak sa sago da nga jommi dañoo bëri façon am na yu am béjjén am na yu seen gémmañ gudd naka gémmañu xaj am na yu am geen ba geen gi di watatu seen gannaaw lu nekk la de sikk amu ci de yéen ñëpp yëgoon ngeen li fi ci pellu woon diggante bi sëñ bi tëdd ak diggante néegam ba léegi ñu bëri ñu ngi koy fàttalee ko ci waa dëkk bi ba muy ñëw dafa mel ni ay projecteur lañ taal ci kaw gox gi yëpp dafa bokk leer waaye ba muy jegeñ si mu ngi mel ni asamaan si bu buggee taw ngelaw loolu di jóg bànqaas yi di yëngu noonu la meloon waaye ba mu cippeeloo ci diggante néeg bi ak fa mu tëdd da nga foog ne dënnu la waaye ba mu ne assalaamu aleykum amul ci biir kër gi kenn ku ko déggul ñëpp ñoo ko déggandoo keroog ñu bëri ñamoo ñoo fanaan seen néeg ñëpp sama néegu yaay la ñu fanaan keroog waaye li mu doon wax ñun ñëpp dañ ko doon dégg ñaari guddi mu toppalante ko di wàcc ci kër gi kon buñ ne eh, jinne kenn mënu ko gis wala yooyu ñu di ay rawaxaan mënu ko gis ñoom ñoo tollul foofale borom dafa wane gàtt xam-xamam waaye lu nekk la de mi ngi noonu le ñaar ñii nag dañ leen yéege woon ci kaw naka ni ñu yéegee iblis naka woon iblis ñoom nag damay nettali ci ñaari façon nettali am na ne ay malayka lañu woon déedéet duñ ne doon du ñoon ay malayka de ay jinne lañu woon ni iblis dañoo yéegoon rek naka ni ma ko nettalee démb waaye bant lu mu yàgg ci biir géej du tax mu nekk jësit mukk foog ñu wàccaat rek ñoom dañoo gis doomi aadama li ñuy jaamu bés bu nekk lii yéeg ci seen tiyaaba ñu ne yow yàlla seeta sa jaam yi nga xam ne fu ñu nekk ñu ngi toggoo njuumte rek nga leen di bindal tiyaaba yu mel nii yàlla ne doomi aadama dama boole ñaar ci moom mooy xel ak bànneex bu topp bànneexam mu doon ma bu toppee xelam mu bokk ci ruuxaaniyaat yi kon bu doomi aadama toppee yàlla te mënoo topp bànneexu bakkanam yàlla daf koy favoriser daf koy defal lu mu defalul ñeneen ñu ne yow yàlla ñun day boo ñu wàccee woon danañu jëf lu gën a kawe lu doomi aadama di jëf ñu wàcc nag nekk ay attekat di atte diggante doomi aadama yi am na ñuy bind naan bu guddee ñu fanaani ci kaw ba bés jot benn jigéen xam naa dafa tooñ jëkkëram ñëw ci ñoom ne bu ngeen attee jox ma dëgg de ah man de dinaa leen jox sama bopp fekk gis nañ ne ñu ngi koy xoolee bëti xemem ñu ne ci ñu attee dëgg jox ko ndaw sa daal di toroxal jëkkëram ba ñu paree seen liggéey lañ doon wax yéeg ñu wax ko yéegaatuñu ñu xam ne ndeke def nañu giraawaali am na ñu ne ndaw si loolu la jël ci ñoom yéeg nee nañ ndaw si mooy biddiw bu euh, planète bu ñu tuddee Zahra wala Zuhra mooy biddiw bu xonq bii ngay gis gannaaw bu jant bi sowee moom ngay gis tam balaa jant bi di génn dawam dafa gaaw lool moom la tubaab di tuddee Vénus ilaahul hubb yàlla mbëggeel ñu ne ci lañu leen yooree ca Baabil ci teen nga ñu ne nit ñu ne fa la ñuy dem di jàngi njeber ñu ne ay malayka lañu yàlla mi ngi leen alagee mar ñu yoor leen ci biir teen nga ba seen diggante làmmiñ ak ndox ma bon boni puso xaju fa yàlla daal leen nattoo mar waaye day li am mooy duñu ay malayka de wama unzila yàlla wàccee wàcce weeful kon maa boobu dàq ko wama unzila wàcce weeful alal malakay ni si ñaari buur yooyu la si ñaari kilifa yooyu bi baabil la ca baabil xaaruta ak maaruta déedéet yàlla wàccewul njabar ci seen kaw de ne nañu jàngal ni ñu njabar déedéet yàlla ay yonent la yebal waaye ñoom ñooñale ak ña xeetoog ñoom wa maa yu'allimaani min ahadin duñ jàngal kenn ci ku leen dikkee xataa yaqulaa bate bu ñu ne innamaa nahnu déet ñun bu lu fitnatun dañoo nekk ak légle falaa takful bul weddi ndeke njabar kon ak weddi la xooyta àlla mu ne ñuy xam lu minhumaa ci ñoom ñaar maa yufarriquna la ñuy teqale bii ca xam-xam yu bon yooyale baynal mari diggante as cam wa zawji ak ka koy tollanti ñoom fu ñu nekk ñu ngi teqale doomi aadama yi di teqale diggante jëkkër yeeg jabar yi di teqale diggante doom yeeg way jori di teqale diggante dëkkandoo yi dong yàlla nañ ci yàlla musal waaye wu maa hum déet ñoom bi daari na ñuy way lor mun na lor bii ci seen loolu min ahadin ci kenn illaa bi idnillah bu lu fekk coobere yàlla jiitu na ndeka sabab lu mu yaatu yaatu cosaan yàlla la waaye taala mu ne ñu ngay xamlu maaye durum la leen di lor wala yeen te du leen jëriñ wala xat ci dëgg-dëgg ali moo xam nañu day ñoom doomi aadama yi la man istaraahu képp ku jënd loola le la man istaraahu képp ku fàgg loola le maalahu déddi ko ñeel fil axira ci àllaaxira min xalaaqin ci benn wàll benn cër wala bii saaka ñaaw maa la nga xam ne saraw wottee nañu jënd nañu remplacé nañu bii ca loola le anfusum seen bakkani law kaanu cey buñ nekkoon yàlla woon di way xam hmm? wala walaw annahum cey naka ñoom amanu bu ñu gëmoon wa taxaw ñu ragal yàlla la masubatun aw yool ak tiyaaba min indillaay gu bawoo ci yàlla xayrul moo gën a yiw law kaanu cey bu ñu nekkoon yàlla moo a di xam aaya bii di ñëw nag yàlla nee na xam nga julli di ñoom dañ doon màggal sayyidina Muhammad hmm? buñ ko gisee ñu naan ko ne raa ina ki yàlla yebal ngi nga sàmmuñu Muhammad dafa bëri tur muntaqa mujtaba murtada mahdi muxtaar mashhud mahmud hamad turam dafa bëri sallallahu alayhi wa ndeke raina li muy tekk ci arab firi gu rafet la waaye li muy tekk ci yahud ndeke firi gu ñaaw la ndeke raina ci seen làkk ñoom mooy yow ku yées ki bu julli dina inaa li muy tekki mooy yow ki baax ki yàlla yebal nga nga tette ñu ndeke seen làkk mooy yow ku tos ko reki bu julli dina raina ñu daal di reebe kekk dóorante loxo ñoom te ñu ñëw naan ko raina xam nga làkk dana am lu rafet ci kii fekk lu ñaaw la ca maa ngi jéggalu Euh, dafa am maa ngi jéggalu euh, mooy léegi ci français boo ne pourquoi lu muy tekki mooy lu tax wala du loolu lay tekki waaye boo ko waxee xaal pulaar da xam euh, ah, na xale bu réer xam na li may wax <laughs> fekk ci tubaab firi gu rafet la pourquoi ci tubaab mooy lu tax rek wala solo si lan la lu lu ko waral waaye boo ko waxee ci làkk pulaar nag maa ngi jéggalu saaga la kon làkk bi di raa ina ci làkk arab lu neex lu baax la waaye boo ko làkkee ci làkk yahud lu bon lu lu bon lu baaxul la moo tax yàlla ne yaa ayyuhal lazina aamanu e yéen ñi gëm yàlla laa taqulu bu leen wax de ra'ina bàyyi leen kàddu googale wa qulu na ngeen ne na ngeen ne unzurna yoo yant bi sallallahu alayhi wasallam xoolal suñuy mbir wax sos ma woon dégg leen li ma leen wax a walil kaafin aji nekk la ñeel yéeféri azawun buggal alimun ku métti yàlla ne na maaye waddu déet di ngéeju déet di bëgg déet di sopp allazina ña nga xam ne kafaru weddi nañ min ahlil kitaabi ci ñooñ téere wala al mushrikuna du caagan waaye bokkaale yi an yu nazala bay wàcce aleykum ci yéen min xayrin benn yiw de benn téere bëgguñ jullit am jàmm de déedéet bëgguñ jullit am jàmm gisu leen am na leen lu ñuy def xam nga looy defar dana am lu ci yàqu tëyër bi buy buy ñaw dana am sekkit tëyër bi buy buy ñaw dana am yu dagg di des boo demee ci toolier bi dana am weñ yuy des boo demee ci baykat bi dana am ci toolam foo xam ne setam euh, du set daf ko bay rek mu ñibbi nawet ñëw ci gannaaw mu ñëw tayal yooyu ci feneen fu gën a ëpp ñax balaa muy dellu ci lële nawet daal di jeex tool bi fépp set na ba mu des foofale képp kuy liggéey dara foog am lu ci des lu des fa ñuy tëggee ci réewi tubaab yi ngànnaay yu bon yi bomb yi miin yi balu fetel yi dafa am tooke buy des muy dese toxique yooyu duñ ko ñemee sotti ci géej gi ndax géej gi dafa am mbootaay gu koy sàmm duñ ko nangoo suul seen réew waaye suñu réew yi lañ koy andi daal di ñu jox ay nangami milliards ay nangami million ña jiitu daal di ko seddoo ñu suul ko suñu suuf si fii ak ñaar fukki at foofu doon tàkk doon daay dara dootu fa saxati xet bi commencé di génn doom bu judd ñii duñu andi tànk ñii duñu andi loxo fekk naka lañu suul ca réew ma la dañ koy andi Afrique di ko des di ko def si. jullit dana def lii jullit du def lii de naa mucc waaye naa lor ñeneen nit lu jënd lislaam du def. moo tax nee na maaya aha wallaahi yàlla day yaxtas yàlla mooy jagle bi raxmati yërmandeem man na saaku ko soob wallaahi yàlla zul li mooy borom gënal al azim bu màgg màgg bi hmm, ah yaa ngi noonu nañ sant yàlla yàlla nee na lu mu jëlee bërëb dana fa andi loo xam ne danañ ci mun a muñee lañu ñàkk dana am lu nekkoon bërëb ñëpp yaakaar ko ñëpp bëgg ko ñëpp jox ko cër yàlla yóbbu loola la waaye dana andi leneen lu mun a lu mun a seddal boti nit ñi lu ñu xoolee la ñàkk lii am na ba ci alquran am na lu ñu dee naasix ak mansuux am na aaya yoo xam ne ñu ngi fi ñu leen di jàng waaye duñ leen jëfee am na aaya goo xam ne mi ngi naan ñay faatu bàyyi seeni soxna nañu toog at lëmm waaye beneen aaya ñëw na jëkkër bu faatu bàyyi jabar na toog ñeenti weer ak fukki fan kon bii dafa fomp bële bu njëkk boo xasee dogu nga lekk guddi gi yëpp doo lekkaat de ba njëlaat nga xadd weerat rek yàlla mujj ko oyofal boo dogoo lekkal ba njël nga tàmbali ooraat am na aaya yoo xam ne dañoo jékki-jékki rek xëy amul kenn ko ko mokkalati ñu wax ko yonante mu ne bàyyi leen ko yërmaane yàlla la ci yéen loo ca nekkoon at attanu leen ko kon maa nan euh, du ñu far mukk min aayatin aw xéewal aw aaya aw kéemtaan aw jëmm aw nun siyaawal la ñu fàttale ko ñi ko yoroon lu dul na ati ñu dikkee bi xayrin la gën a yiw min haa ca loolale aw misliha wala lu mun a dend ak moom bi ngeen mun a jàpp ca loolale ñun alhamdulillahi bu lii amuloon ah kër yu bëri danañ fay de ndax ka fa nekkoon mel ni moom yombul am na ñoo xam ne daawuñu nelaw daawuñu regg daawuñu mandi lépp lu ñu joxoon rek lépp lu ñu amoon jox nañ ko yàlla alquran mooy seen nokkikaay alquran dong lañ mosoon a yore ñii mel ni ñoom yombul waaye na yàlla ci mbaaxam bu jëlee mag ñu baax ñooñale foog mu andi ay benn benn doom wala ay benn benn sët ñu leen di xoolee baay ya di leen xoolee maam ya yàlla di leen sàng malaanu sutura bu ñu ñaane yàlla di def alam ta alam da xamoo anna laa naka yàlla day ah, xadirun aji attan la ala kulli ci mboole biir alam ta alam moo ndax yow doomu aadama ràññewoo anna laa naka yàlla day lahu aji nekk la ñeel ko ah, ah wal ard ak suuf wa ma la de di leen ñeel min dunillahi walis yàlla min waliyin ak ndend gu leen di dimba gu leen di baaxe wala na seen du caagan dimbalaakoon am turiidu na moo ndax da ngeen bëgg yéen an tasalu ngeen laaj rasulakum seen yonante bi kaman comme naka su ila la laajee fa woon Musa min qablu jëkkat nañ doon laaj Musa di ko yone rek noon ngeen bëgg a laaj Muhammad mi sallallahu alayhi wasallam wa man yatabaddal képp koo ne wotte na alkufra weddi yàlla bil imaan ci njub faqat ci dëgg-dëgg dalla sànku na sawa asabil yoon yoon gu yemb wadda ngeeju na wadda bëgg na kasir lu bari min ahli kitaabi ci ñooñ téere law yarudunakum cey buñ leen a delloo min ba'di imaanikum gannaaw seen kuffaaran ngeen nekk ay yéeféer nasaraan lii la bëgg na jullit yëpp nekkaat yéeféer waa yàlla ne na maa lànk xasadan ngir nga añaan yàlla na yàlla musal ci kañaan kañaan baaxul de min indi anfusihim bu ba ci seeni bakkan rek min ba maa tabayyana gannaaw ba mu leere lahum ñeeleen alxaqu dëgg fa afu na ngeen jéggale wasfaw na ngeen bale xataa ya at ba dikkee moom yàlla bi am ci mbiram kon aaya bi ñii naan lislaam yi moo ko may doole xanaa dañoo gisul fukki at ñett Muhammad mi ngi Makka bépp musiba teg nañ ko ko moom ak sahaaba yi waaye yàlla naan ko faafu wasfahu na ngeen bale na ngeen jëlale ba yàlla dikkee mbiram yonent yàlla Muhammad toxu dem Madina ñu ne du ko fi yekkee ah, yàlla tamit ne ko fa yeekul inna allah naka yàlla qadirun dogalaa koon la ala kulli shay'in ci mboole mbir wa aqimu salaata na ngeen taxal waxtu julli juróom waatu zaka na ngeen joxe azaka wa ma tuqaddimu lépp lu ngeen jiital ci bàmmeel ah, li anfusikum ñeel seen bopp min ah tajidu da ngeen ko fekk ànd laa fa yàlla de kenn ku nekk la nga liggéey da nga ko encaissé yowmal xiyaamati du xam ngeen encaissé mhm. boo duggee ci oto ni apprenti di encaissé paas yi yowmal xiyaam di boo wàccee biir bàmmeel noonu ngay encaissé li nga jiitaloon de bu dee jàmm la nga am jàmm bu dee musiba la nga am musiba yàlla nañ am jàmm yaa rabbi inna allah naka yàlla basirun yàlla njàccaar la yàlla gisaakoon la bi maa ci lépp loo xam ne taamaloon yéen a ngi koy jëf ñu ngay naan lan lan yadxulul jannata du dugg aljana mukk illaa lu dul man koo xam ne kaana nekk na yahudan di yahud aw nasara wala nasaraan tilka loolu amaan yu mooy seen mébét xul nel haatu dikkee leen teewal leen burhanakum seen layi in kuntum dem nekk ngeen saadin di waay dëggal balaa ahankay man aslama képp koo xam ne jébbal na wàcce wu jëmmam lillaahi ñeel yàlla taw muhsin aji def la lu rafet jullit nga te ngay def lu rafet falaw lena ñeel ko ajuru payam inda rabbi fa boromam wala xawfun déed ragal alim ca ñoom ca la passé wala hum du caaga ñoom yaxsana ñuy tiisu ca lay dikk wa qaalatil yahudu yahud yi nee nañu laysati nasara nasaraan nekkul ala shay'in ci dara wax na dëgg kay yahud nee na nasaraan nekkul dara wa qaalatil nasara nasaraan nee na laysati yahud yahud yi nekkul ala shay'in ci dara nasaraan nee na yahud tekkiwul yahud nee na nasaraan tekkiwul te wum ñoom yetlu na kitaabu ñu ngi bokk di jàng téere ga kazalika naka noonu day li ñuy dund tey ñu nit foofu lañu toll de même boo wut see jabar ñuy laajte ban tariqa la nekk ndax tijaan la ndax murid la moom taalibe kan la ana kan mooy sëriñam te nga gis ki ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah lii bu la doyul ana lan moo lay doyati kon mbir maa ngi noonu la xaala wax na allazina laa ya'lamuun ña xamul misla qawlim comme seen kàddu rek kazalika fallaahu yàlla yaxkumu lana atte baynum seen diggante yawmal qiyaamati fii maa kaanu ca lañ nekkoon yaxtalifuna di wuute fii ca loola le wa man azlamu kenn dàquta tooñ mi man koo xam ne man a tere na masaajidallahi jàkk ak yàlla yi an yuskara bay tudd fiyaa ci jàkk yo ismu turam am na dëkk yoo xam ne dañ dem nañ bay naan bu jumaa yi amati sooro lu mel ni réewi Suisse xam nga Suisse ba ñuy soog a tàmbali dañoo dem ñu am ñeent jumaa foo toll yaa ngi seen sooro yi léegi nag far jumaa yeeg jàkka yi dem na téeméer te ñu ne bu benn jàkka ti sooro l'islam moo gaaw tànk te suise ay tubaab lañu seen capital mooy Berne Genève tamit fa la nekk ñaari dëkk yu mag yooyu moo fa nekk fa la banque mondiale nekk wala dem nañ bañ ne ñeenti jumaa rek la ñu may léegi ñu am fa sooro ndax ñoom dañoo foogoon ci ñeenti yooyu lay yem ñu jékki-jékki téeméer teg na seetal France bu yàggul seen président bi seetal mi ngi naan bu kenn defati fulaar jigéenu jullit loolu dem nañ ba léegi seen tribunal yi di ko woote waaye seetul Marseille yàlla andi na fa benn jumaa joo xam ne li mu yóbbu ci nit passé na juróom benn junni doomi aadama ana ban jumaa suñu jumaa yi mooy jël juróom benn junni nit te lii Marseille la ko yàlla def te ren la ko def foofale kon lislaam bu buñ ne dañu koy naj rek yàlla feeñal ko feneen yàlla ne na kenn dàqute tooñ koo xam ne dafay tere jumaa yi duñ ci yëkkati baatab yàlla bu ñu noddu ci kaw bu ñu def ay sooroo lii lu bon la lool mbokk yi waylun xayrun min waylayni benn musiba moo gën ñaari musiba aw dëkk mi ngi nii kenn mënu leen bàyyi lool lamb dañuy lamb rek te saa suñu làmb rek yàlla wàcce musiba ci kaw dëkk ba ñu ñàkk bakkan ñàkkin goo xam ne kenn mënu la ko wax boo waaree guddi duñu bàyyi boo waaree bëccëg duñ bàyyi booy def lamb kay benn bàkkaat bi xanaa war na la doy waaye ngay dem bay lamb ci weti jàkka ku fecc ba ñàq jaar ci gannaaw jàkka ja saw ba mu tooy mu dellu feccaat lii ana fan la jëm xulil xaq xolil xaq walaw kaana muran waxal dëgg donte dafa weqat waxal dëgg donte boo paree dañ lay tëj dëggab yàlla bi dëgg rekk la kon néegu yàlla yi nañ ko soril seen po yooyu néegu yàlla yi nañ ko soril seen caaxaani yàlla kaful kafluwul caaxaanul caaxaanluwul yàlla na yàlla teg ñu ci siraatul mustaqim ana lan la yàlla teg nee na an juska bañ wasa amu dox fii xaraba luy rappal jàkk rek ulaayka ñooñale maakaana la maakaana nekkul lawum di leen ñeel an yadxulaa ñu dugg ci illaa xaa'ifiina bu lu fekk ñu ngi fër seen xol yaa ngay fër-fëri lahum dana leen ñeel fi dunya ci àdduna gi rizun mujj gu ñaaw képp koo xam ne xam nga ne lii lu bon la te bàyyiwu ko sa mujj dana ñaaw waloom da leen ñeel fil axira ci àllaaxe azabun mbugal azimun gu métti walillah aji nekk la ñeel yàlla almashriqu penku wal maghribu ak sow lépp yàlla moo ko moom danañu dem ca kanam danañ ko tudd am na fu yàlla ne ñaari penku ñaari sow am na fu mu ne mooy boromi penku yi mooy boromu sow yi am na fu mu ne mooy boromu benn penku bi mooy boromu benn sow bi mooy jant bi ni muy dawee ak suuf si ni muy dawee am na benn buum bu dox ci digg suuf si ñu koy tuddee équateur wala xatul istiwa moo jaar ci Guinée équatoriale ci wetu Gabon moo jaar ci Équador ci Amérique latine wala Amérique di Sud amul dëkk bu ñu tuddee Équador buum boobu moo jaar ci kawam am na dëkk bu nekk ci Gabon fii ni Gambie mel ci Sénégal noonu la xaw mel ci Gabon ñu ko tuddee Guinée équatoriale buum bi fa la jaar moom dëgëram zéro la juróom-ñeent fukki buum ñoo ko faree kaw juróom-ñeent fukki buum faree ko suuf moom lu tubaab na les parallèles wala du parallèle ñuy jàng tubaab parallèle la waaw téeméeri buum la ak juróom-ñetti fukki buum waaye bi ci digg bi dëgëram zéro la juróom-ñeent fukk moo ko fare ci gànnaar juróom-ñeent fukki daal di ko fare Saalum waaw moom la arab yi tuddee xutuutul ard réew mu ci nekk fii ci Afrique ba ca nekk ci Asie yéen a tolloo benn climat jant bi dana feeñ benn yoon dana jaar benn yoon ci bu ñuy tuddee madaaru sarataan tubaab yi di ko tuddee tropique di cancer mooy benn borom penko benn yoon la ci jaar ci at bi boo wàccee ci suuf am na bu ñuy tuddee capricorne moom la ñu tuddee madaaru jiddi benn yoon la ciy jaar ci biir at bi kon moo tax mooy borom benn penku bële di benn borom sow gële fa ay na maata wallu fu ngeen fi jublu rek fa sama wajullaahe yéen a ngi ne jàkk yàlla kon aaya bi dafa wane ne suuf si dafa ron ron boobu wa ron bu tàcc la dafa ma ni bal nga bës ko inna laa naka yàlla waasi woon yàlla aju yaatu la lépp moom la xaj alimun aaya boobu ngeen bàyyi ci xel fa ay na maata wallu fa sama wajullah inna allaha waasi woon alimun nga di ko wird di ko wird ci limu razzaqu foo jublu da nga fay am xéewal de foo da nga fay boo demee penku boo ñëw da nga andiwaale boo demee sow booy dikk da nga andiwaale boo demee gànnaar noonu la bunt boo fëgg yàlla dina la ko ubbil de fa ay na maatu wallu fa sama wajullahi inna allah waasiun alimun ci limu latif wala ci yumu razaq ci noo ko bëggee rek latif dal nga bëgg foo dem nga def ko ci limu latif waaye rizqu nga bëgg nga def ko ci limu razaqu sa wërsëg dana yaatu lool yal na yàlla barkeel ya rabbi wa qaalu wax nañu ne ittaxazallaa yàlla dafa jàpp wala dan doom subhaana tuubi rubi bal aji sax bal bal li fi nekk bal li am ba nekk bal li am ba am lahu aji nekk la ñeel yàlla maa fi samawaati li nekk ci asamaani juróom-ñaar wala dak suuf si kullun lépp na waaye mokk pooj la na waaye ommatu la lahu ñeel borom bi subhaanahu wa taala badi u samawaati yàlla mooy ki fent asamaani wala dak suuf si wa iza qada amran yàlla bu nommee dogal mbir fa innama déet bu dul yakul day daal di baat day daal di wax lahu ñeel loolu kun nekkal fa yakunu daal di nekk ci saasi kun juróom ñaar fukk la fa yakunu téeméer la ak juróom benn fukk ak juróom benn mooy tolloog laa ilaha illallah boo dugalee aajo ci diggante ñaari lim yooyu yàlla dina la ko nangul de hmm. rawat na nga def faatiha juróom ñaar fukki yoon nga yéene sa aajo nga teg ci salaatul faatih wala salaatu ala nabi boo yor téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn aajo googu foog yàlla faj ko rek waxaala wax na alladina ña nga xam ne laa ya'lamuna nekkuñ de waaye xam law laa yukallimuna allah lu tee yàlla wax ak ñun qaala wax na alladina ña nga xam ne min qablihim jëkkoon nañ leen kazalika naka noona le misla qawlihim comme seen kàddu ya rek tashabahat niroot na qulubum seen xol ya seen ak seen xalaat yi ak seen sémb ya xat dëgg-dëgg bayyan naa leeral nañ al ayaati aaya yi li qawmi ñeel doomu aadama wax ne yuuq ne danañ wóolu yàlla inna naka ñun dee arsal naa ka yebal nañ yow seydina muhammad bil haqq ci dëgg gu wér cëng bashiran ngay bëggal ñu baax wa naziran ngay xupp ñu bon wala tusalu deful laaj wala tasalu Euh, di gëstu di yëlmbët an asaabil bi ñoom safara bàyyi leen du ñu yom doo doo doo ñoom doo ñoom du ñu yow yàlla nee na yahud wala nasaraan bu la bëggee wala mu sopp la rek fekk na jeng nga waaye fii ak yaa ngi nekk ci diinay Seydina Muhammad ñu bëgg la du yomb de wala ntar de du gër a mukk an ka ci yo al yahudi yahudi wala du jaagan an nasaara nasaraani xataa tattaba bete nga topp millatoom seen yoon xul waxal a hudallahi jubab yàlla gi wal huda moom dong mooy wala ñu baata boo toppoon ahwaam seen bànneexu bakkani baada lazi gannaaw la nga xam ne jaaka di na la minal elmi ci xam-xam maalaka déddi la ñeel déddi nekk ñeel la minal laa ci yàlla min waliyin ah, ndenn mu la mu la xettali wala nag du jaagan dimbalaakoon bu la mun a baaxee allazina ña nga xam ne aatee naamul kitaaba jox nañ leen téere bi waaw di abubakar siddiq ak ñi koy roy di omar ak ñi koy roy usmaan ali ak ñu leen di roy sahaaba yëpp taabiina sëriñ su baax si ña yatluuna ñoom de dinañ jàng ña nga xam ne ñu ngi koy jàng xaqatilaati dëgg-dëgg njàngam wulaayka ñooñale ñañ jox téere ba te ñu gëm yàlla danañ ko jàng dëgg-dëgg jàng bu ca yàlla te bu buñ ko jàng dañ koy jëfee wulaayka na yu'minuuna danañu gëm bii ci alquran gi wa man yakfur bii képp ku ko weddi yàlla képp ko ko weddi fa wulaayka ñooñu humu ñoom laa wax alxaasir ñooy way weddi yaa bani israil yéen xeetu israil uskuru fàttaleku leen ne amati ya sama xéewal allati sama xéewal bi nga xam ne an amtu xéewtal